fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariyaa yahyaa bnu sharafin an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fi al-baabi as-saabi'i wa thamaaniina ba'da al-mi'a waan Usmaan bin Affaan radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu maa min imri'in muslimin tahduruhu salaatun maktuubatun fayuhsinu wuduu'ahaa wa khushuu'ahaa wa rukuu'ahaa illaa kaanat kaffaaratan limaa qablahaa mina zunuub maa lam tu'ta kabiirahu wa zaalika dahra kullahu rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu daal di ñuy indil xadiis bi mujj ci buntu bi. di chapitre cent quatre-vingt-sept baabu fadli salawaat bunt bi wax ci ngëneelu julli yi ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ série de xadis bi mujj woon gis moo doon xadis mille quarante-cinq mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallama qaala as-salawaatu al-xams wal jumu'atu ila al-jumu'ah kaffaratun lima baynahunna ma lam tughsha al-kabaa'ir alhamdu wal minna comme niñ ko tey ñu war a gis bu mujj ci suñu bunt bi li nga xam ne mooy tëj bunt bii di wax ci ngëneelu julli juróom muy hadis mille quarante mu ne waan Usmaana mu ne mu ngi jële Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwanu rrahimu rrahman annahu qaal mu ne nee na sami'tu dégg naa rasulallah mu ne dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaquulu mu naan ma min imri'in amul benn nit amul benn waay benn benn benn nit boo xamante ne nii muslimin ku wommatul boroomam la wommatul boroomam taxduruhu salaatun maktuba mu daldi koy teewe teewe fa moom julli joo xam ne julli farata la fa yuhsina wudu'a waaja daal di rafetal la nga xamante ne mooy njàppal mu jàpp rafetal njàppam wa xushu'aha waaye li nga xam ne mooy euh, la nga xam ne mooy euh, teewlu ga ca xolam wa ruku'aha ak ay rakam illaa ludul kaanat loolee dina nekk kafaaratun hein wala kafaaratan ludul ne dina nekk jëfam joojee kafaaratan loo xam ne da koy faral li ma qablaha li ko jiitoon min az-zunub ci ay waaye à condition maalam tu'ta kabira fekk dikkewul indiwul li nga xam ne mooy bàkkaar bu mag wa zalika te lii nag ad-dahra kullah booleen jamonoom si saa du benn yoon la koy def ñu ne non bii kese la woonaa ah. mais saa bu defee lii fekk mu ngi giirug dundam nii la allah allah léegi kon lii mooy xadiis bi laaj bu njëkk bi mooy xadiis bi est-ce que nee na rawahu muslim al imaamu muslim rahimahullah moo ko solo fa yuxsinu dañuy wax fa yuxsinu di wax fa yuxsina waaw ah fa yuxsina waaye dañuy wax fa yuxsinu wudu'aha ñaar yëpp day jàll léegi kon mu ne rawahu muslim al imaamu muslim rahmatullahi alayhi moom moo ko solo léegi laaj bi mooy est-ce que moom dong waaw hadis bi moom dong ci wéete waaw kenn indiwu ko yiñ moom kese moo ci wéete al imaamu abul husayn muslim ibn al hajjaaji rahmatullahi alayhi moom mu nga ko indi ci kitaabu tahaara baabu fadlil wudu wa salaati aqiba mu ne haddathana Abdu bnu Humayd wala wa Hajjaaj bnu Shaa'iri mu ne ci sama ñaari sëriñ ñoo ma nettali mu ne haddathana nettali nañu Abdu bnu Humayd Abdu bnu Humayd rahimahullah di Abdu bnu Humayd bnu Nasr Abu Muhammad al-Kissi rahmatullahi alayhi wa Hajjaaj bnu Shaa'iri muy Hajjaaj bnu Shaa'ir da Hajjaaj bnu Yuusuf daa niroog turam daa niroog gouverneur xaway yaat bu yéeme ba mais mais lu mooma ah. voilà Hajjaj ibn Yusuf ibn Hajjaj as-Saqafi te ñoom ñoo bokk mooy as-Saqafi aw Hajjaj bi la Hajjaj ibn Yusuf a saqafi la moom i tamit mais bokk ñu sax jamono waaw comme quoi koo xam ko doy waar keneen jóge ne leen moom ku baax daal di yor même bu boobaa nag bu ñu ko jaawale mu ne Hajjaaj ibn Yuusuf moo Hajjaaj ash-Shaa'ir moo Hajjaaj ibn Yuusuf ibn Hajjaaj as-Saqafi Abu Muhammad ibn Abi Yaqub al-Baghdaadi siiwoon ci ibn Shaa'ir hmm? <laughs> eh, eh. voilà euh, ñu koy wax euh, euh, Hajjaj ibn Sha'iri hmm? moo tax mu ne Hajjaj Hajjaj ibn Sha'iri Abu Muhammad al-Baghdadi rahmatullahi alayhi kilahuma ku nekk ci ñoom mooy Abd ibn Humayd Hajjaj ibn Sha'ir ku nekk ci ñoom an Abil Walid mu jël ko ci Abul Walid di Hisham ibn Abd al-Malik al-Bahili mawlahum at-Tayalisi al-Basri rahimahullah sëriñ ñoom Imam al-Bukhari rahmatullah ala al-jami' qaala mu ne haddathana kon Abul Walid rahmatullahi alayhi eh, moom mu jële ko eh, ci ki nga xamante ne nii mooy eh, qaala Abdul mu ne xaar mu ne qaala Abdul bu dee Abdu ibn Humayd nii la waxe dana haddathani Abul Walid dana nettali na ma sama sëriñ di Abul Walid qaala mu ne moom Abul Walid haddathana Ishaq ibn Sa'id ibn Amr ibn Sa'id ibn al-As <laughs> après naa la wax ndax nga dem ma naan <laughs> mu ne nettali Isaaq ibn Sa'id <laughs> ibn Amr ibn Sa'id ibn al-As ay way julaay ah mu ne nettali wa Isaaq ibn Sa'id Isaaq ibn Sa'id eh, bon baayam kii maamam mooy al-Ashdaq menn ma Amr ibn Sa'id ibn al-As mu garaaw ma ibn Sa'id ibn al-As ibn Umayya ibn Abd ash-Shams la ila eh, Hajjaj eh, Amr ibn Sa'id ibn eh, al-As ibn Su'ayd ibn al-As ibn Umayya voilà kon Ishaq ibn Sa'id ibn al-Ashdaq <laughs> Ishaq mi maam ji moo yéeme woon quoi voilà te te càllale bi ci ñoom lañ ko jële ci mooy seen moom mu jële ci baayam baay ji jële ci baayam muy maamam Ishaq waaw kon ah kon eh, eh, mu ne haddathana Ishaq ibn Sa'id ibn Amr ibn Sa'id ibn al-As qaala mu ne haddathani Ishaq ne haddathani nettal na ma abi sama baay mooy Sa'id ibn Amr waaw ibn Sa'id ibn al-As ibn Su'ayd ibn al-As waaw eh, ibn Sa'id ibn al-As Sa'id ibn al-As non ndax ma naan Su'ayd non ibn Sa'id ñële ñoom ñoom Amr ibn al-As ñoom la seen maam Su'ayd voilà am ñii ñii <laughs> yi ñoom ne Saïd la ilaha illa kon mu ne sa baay Ishaq baayam di Saïd ibn Amr jëlu ko nag an abihi ci baayam baayam nii nag mooy mooy mooy affaire waaw Ishaq thiqa waaw comme li boroom Taqrib at-Tahdhib dafa hadith imam Muslim ko solo eh, eh, eh, baayam di Saïd moom itam thiqa wér baax ndeysaan waaw boroom xam-xam bu waaw mu nekk ku ku ku màgg ko wax waaw waaw te moom mii fekk na bi ñuy faat baayam ko wax moo la imaamu Zahabi ne moom mii Sa- Sa'id ibn Amr waaye am nga baayam mooy doon ku garaaw ki ah <laughs> waaw <laughs> nga ko Abdul Malik Zaidi toroxal fële eh, Damas la hawla moom mi fekke woon na ko après euh, mu daal di jóge foofale daal di dem Medina euh, moom euh, mii di Sa'id ibn Amr waaw kon moom mii nag moo tax moom ku dëgër la woon waaye léegi nag mu ne moom an abihi mooy Ishaq da koo jële ci baayam di Sa'id Sa'id jële ko ci baayam di Amr Amr mii nag mooy wax ji muy Amr ibn Sa'id ibn al al ashdaq wala hawla wala quwwata illa billah alhamdulillah amr ibn sa'id ibn al-aas ibn sa'id ibn al-aas ibn umayya waaw si yowoon ci al ashdaq ah eh, kii mooy ku mo <laughs> est-ce que yaa ngi ko fàttaliku hmm? amr ibn sa'id nii mooy al ashdaq keroog moom la ci doon wax Euh, lu tax may fàtte turam saxaabu ba ma ko woon euh, euh, izan li ayyuhal amir gis nañ ko fii lu tax may fàtte tur bi di naaw gis nañ ko ci Riyad bi bi mu naan ko moom mii fekk gaayee ko waa waa Umayyad yee ko doon yónni quoi <laughs> ngir ñu dem déjjati ki nga xam ne mooy Seydina Abdallah ibn Zubayr Makka moom mii ci seen soldat yi la bokkoon de façon seen famille la waaw euh, ne ko permettre moi permettez-moi waaw oh l'émir waaw euh, waaye yow man de am na lu ma dal sérieux am na lu ma dal parce que euh, lu tax tur bi maa ngi gis nii turam maa ngi koy gis mais manuma ko wax lu tax ah loolu mooy mooy mooy li xam nga lu tax Abu Barza moo tax waxum oo turam du ñëw moo tax turam xaw a bloqué wu te gis ah wala <laughs> peut-être bu ma bu ma waxee xadiis bi bu ma waxee xadiis bi bu ma commencé di wax xadiis bi eh, dinaa dinaa ko dinaa ko fàttale ko loolu yaakaar naa ko kon dane eh, bi naan idan li ayyuhal amir eh, ma ma daal di lay nettali nettali boo xam ne sama ñaari nopp yi dégg nañu leen saa saa ba mu koy wax sama xol bi takk na ko Euh, te samay bët ñu ngi ko doon xool jamono ju mu ko doon wax nee na makk gii ah euh, borom bi moo ko xaraamal ormal ko bés ba nga xamante ne nii moom la bind asamaan ak suuf waaw képp nag koo xamante ne nii mooy daa bëgg a ñëw yàq fi def fi dara nangeen ko ne. borom bi oh, oh, di di di sukkandikoo ci li nga xamante ne nii mooy eh, li yonent bay saab saab moom xare bi mu fi xare woon nee ko borom bi moom la jox ndigal te joxu la ci li nga xam ne mooy eh, ndigal waaw loolu la loolu mooy li nga xamante ne mooy dëgg waaw waaw loolu mooy euh, Abu Barza non <laughs> non mais foog naa nañ continuer ba mu ñëw parce que <laughs> fekk ñëwul day mel dama am kii mais mais foog ñu avancer parce que je ne sais pas je ma lu tax turam turam manula manula fexe daal euh, ba toq sama <laughs> sama kii bi nii te pourtant mu ngi mel ni damay gis tur bi nii waaw alkaab yi al-Ka'bi al-Khuzaa'i ñu ne Khuzaa'i ñu ne Ka'bi waaw <laughs> waaye c'est bon moom mii la ko doon wax keroog bi nga xamante ne nii ci la waajal al-bu'utha waaw di waajal li nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, armée ya ngir dem ne lañuy déjjati ki nga xam ne mooy Seydina Euh, euh, euh, Abdallah ibn Zubayr Makka parce que quand moo leen tëree fetan parce que jamono jot ñoom <laughs> fexe nañ ba daal di faat Sayyidina al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhuma léegi nag ki ci desoon ki kiñ jàppoon ne kii moo leen di tenir tête way di bañ a seen nguur gi hein mooy ki nga xam ne nag mooy Abdallah ibn Zubayr waaw kon nag euh, il est temps ñu daal di dem daal di koy faagaagal ci faagaagal yi nga xam ne ñoo gën a kar waaw ci lañ ñëwee nag def ci la ñëwee nag def seenub gàngoor waaw ñoom ñëpp daal di nag agsi def seenub arme ñëw Makka ne dañuy xare si léegi nag ci la leen euh, saxaabu bu wow xool ne ko izan li ayyuhal amir waaw waxoon nañ la foofu teggin dafa waax waaw ee eh, way kii nga xamante ne kañ la juddu ñun bi ñuy yor affaire yi kañ lañ fi nekk bay fontu nit ñi ah toppal ne waayoo eh. fii nii yonent may saa salaam nee nii ah waaw waxul lool Abu Shurayh <laughs> waaye Abu Shurayh la <laughs> al-Ka'bi al-Hanafi moom la Abu Shurayh la al-Khuzaa'i al-Khuzaa'i la ñii ne Ka'bi Abu Abu Shurayh Khuwaylid ibn Amr kii la moom la moom la moom la <laughs> moo doon <coughs> fekk mu ngi waajal armée yi ngir yóbbu ko Makka mu wax ko lool waaw léegi nag mais wax jooju maa ngi ko déggee ci yonent bay saa saam ba mu ubbee Makka waaw sama ñaari nopp yi dégg na ko sama xol bi yeew na ko sama bët yaa nga doon xool yeneen saa saam ba mu ko doon wax waaw waaw wax li ma waxoon sànk non seulement kenn du fi tuur bakkan du ñu dagg garab te wa in ahadun taraxasa voilà loolu loo xam wa in ahadun taraxasa li qitaali rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qulu inna allaha qad adina li rasuli wa lam ya'zan lakum waaw te yoneen saa sallam ne liñ ma permettre mooy saa benn waxtu benn moment min nahaar thumma aadat hurmatuha al yawm ka hurmatiha bil ams wal yuballigh ash-shahidu al ghaib waaw moom bii la ko waxoon di Amr ibn Sa'id al Ashdaq faale ko nekkoon te yeneen saa salaam mooy léegi dégg naa mu wax loolu kon fii du foo xam ne ñuy ñëw di fi takk ay xare di fi xare yooyu ah mu pare gaa yi di nettalee ni loolu loo xam ne saa yi ñu ne ko mais léegi lan la la tontu <laughs> hmm? mu ne nee na li wax ah mu ne ma am ne eh, ana a'lamu minka ya Aba Shurayh laa yuridu aasiyan wala faaran bi dam wala faaran bi xarba <laughs> wala yaasu billah <laughs> mu naan eh yow Abu Shurayh maa la gën a xam laa wax kat ci kat la bu mag wallahi qad kadab waaw day nar moo tax Imaam Ibn Hazm wax loolu ne day nar naka la kii mën a gën a xame xasaaba Yonent bi alayhi salaam saway mu naan ko maa la gën a xam voilà. xamal ne kaaba gii makka gii du yiir du protéger koo xam ne mooykat la Abdallah ibn Zubayr la ci jublu radiyallahu anhu wal iyaazu billah kan mooy mooykat ci ñoom ñaar hmm? ku génn topp waaye du protéger koo xam ne daa faat nit daw di fi làqu waaye tamit koo xamante ne nii alhamdulillah dafa sàcc def ay crime daal di naw dugg fi dara kooku ruus du ko protéger waaye kullu hada qawlu kadib waxu nar la goo xamante ne moom gënu la xam saxaabaab yonent bi saa saam kama qaala imaam Ibn Hazm voilà moom mii nag <laughs> laa hawla wala quwwata hmm? Yazid moo ko tegoon moom nag Medina la ne woon gouverneur Amr ibn Sa'id mii waaw léegi nag euh, bi nga xam ne parce que mooy bi nga xam ne rek ci la Seydina Muawiya bi muy waaye génn àddina def euh, liñ naan pari ci euh, prince héritier waaw moo ko njëkk a def ne prince héritier ki mu gis ne daal am ñu mu ci waxtaanal ci saxaaba yi ne woon am ñu àndoon moom am ñoo xam ne ànduñoo ko moom waaw bu kenn yaakaar ñëpp ci àndoon ak moom àndoon ak moom am ñoo xam ne ànduñu ci ne déedéet loolu ma sula xew te ma am waaw kon nag loolu te Yazid nii sa doom bi ñu fi bëgg a teg gaa yi gënu gënu fi nit ñi ah voilà gënu la mën a yor mbir yi nit ñi am nañu ko fi gën fu dawul fadli ñu ngi fi waaw mais bi nga xam ne ñu bari dañu ci ànd ak moom bi Muawiya génne àddina radiyallahu anhu ah Yazid ibn Muawiya nekk ci xilaafa bi nit ñi jaayante moom Sayyidina al-Husayn na du ci dal Medina ak Sayyidina Abdullah ibn Zubayr ñoom ñëpp Medina lañ ne woon <laughs> bi musa na gouverneur ñi ngir ñu jaar dañu ñu ne may ñu ba suba <laughs> may ñu ba dafa guddi baal ba suba <laughs> ci guddi gi ñu dem seen yoon dem Makka <laughs> waaw waaw te xam nga temps yooyu la kii bañoon euh, Abdurrahman Abdurrahman ibn Abi Bakr ci la waxe woon ba Marwan jógee taxaw ci ci minbar bi naan euh, jottali li Seydina Muawiya bëgg mooy teg fi doom ji après mu ne am nguur ñeen <laughs> <laughs> ko dàqi <laughs> saa yi dem ci nekk Sayyidatu Aisha ba ba ba léegi bon Marwan xam ne fii manu fi dugg quoi muy wax naan ko yow mii nga xam ne wax wax wax euh, euh, Sayyidatu Aisha ne waxul dëgg de waaw aw kalladhi qaala li waalidayhi uffin lakumaa mu naan du du du yow mii la ak sa yéen ñii la waaj mu ne ko mu ne ko waxul dëgg de waaw waaw Sayyidatu Aisha ne waxul waxul lu am de waaw <laughs> waaw léegi bon sauf que moom dafa génn àddina avant euh, Seydina Muawiya di génn àddina mais moom leer na Abdurrahman <laughs> doon loon d'accord affaire boobu bu ko fekke woon moom doon ko d'accord comme Seydina al-Husayn ak Seydina ki nga xam ne mooy Seydina euh, Abdallah ibn Zubayr ndax moom moom de toute façon ba ko Marwaan waxee nekkoon gouverneur Seydina Muawiya Medina jàkkaay yore saa la taxaw na le kon lii mooy lan ak muur ngeen fi ma ay déwoo fi jóge doomam jóge bi moom mu ngi moom nii wax sayna Abu Bakar mii bàyyi ma fi ne woon xalifa est ce que bi mu fi jógee moom daa nekk xalifa wala Abdallah wala kenn ci doomam yi mu ko sayna Omar a biir jàkka ji Abdallah ibn Omar ak ñeneen a ngi est ce que da leen a teg lan moo tax nag tey ah sayna Usman ne bi mu fi jógee doomam fi ne mu ko sayna Ali bi fi jógee doomam lañ fal parce que nekkul ne man maa fi nekkoon gërëm te moo moom lañ gërëm mu nekk xalifa muy sayyidna al-Hasan ibn Ali sibtu rasulillah inna sabna ibn ibni hadha sayyid waaw sama doom ji rasulullah ne moom euh, euh, la mu yoroon jox ko sayyidna Muawiya deletaw génn ci moom sayyidna al-Hasan billahi mooy sayyid waaw <laughs> al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma waaw koo koy gor wallahi waaw <laughs> léegi <laughs> léegi nag yow léegi nag nga mën a yow mii waawiya nga naan yow yow gouverneur nga naan euh, <laughs> Marwan Muawiya bëgg lii ma ne andu ni nii ak nguur ngeen bi ma def ñu ko mu daw tugg Seydina Abdurrahman waaw waaw waaw kon nag mu ngi noonu quoi waaw Seydina Ibn Umar de toute façon bi bàyyam bi Muawiya kii moom ah bon ànd ci moom da noon day xaar day xaarandi de toute façon jaayantewul waaw ndax bëgg préserver deretu nit ñi ba Muawiya génnee àddina nag mu gis bi ëpp ci nit ñi euh, euh, yéng ànd ak Yazid mu xam ne ànd ak kooku moo tane waaw <laughs> waaw moo tane ngir rek préserver deretu nit ñi ci la jaayante moom waaw gisoon nañ Seydina al-Hasan ak Seydina al-Husayn bokk mook Seydina Abdallah Zubayr te dafa jógee Makka dem radiyallahu anhu dem Kuufa ndax waa Kuufa ko doon bind ay leer ak i yooyu ay bataaxal naan ko ñëwul ci ki nga xamante ne euh, mooy Abdallah ibn Zubayr moom ca Kaaba ga la desoon waaw yoroon mbir yi mu ne woon xalifa sax buñ jaayante woon ak moom ginnaaw bi waaw <laughs> léegi nag Yazid nag affaire boobu metti koon ko lool le fait que kii nanguwul waaw Sayyidna al-Husayn gisu nañ ñu mujjee waaw tàccoor ya ne woon lañ def ñu faat waaw léegi doo Umar ibn euh, Sa'd euh, ibn Abi Waqqas Umar ibn Sa'd waaw def lu yées loo xam ne metti na bàyyi jaba bu ko yëgee àllaaxira gam ne wal iyaazu billaah léegi euh, euh, moom mii nag Seydina Zubayr Abdallah bokk ibn Zubayr euh, moom moo desoon Makka léegi nag Yazid mer le fait que nanguwul jaayante ah <laughs> di yónnee nag ay armée nag ñuy dem ngir déjjati ko waaw di waajal ay arme ci la nag Amr ibn Sa'id mii daal Ashdaq nekkoon soo gouverneur bi newoon Médina léegi nag ngir nag mu waajal nag waaw ne leen waajal leen yéen sama généraux yi nekk Médina ngeen waajal eh, ngeen dem daldi di déjjati ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Zubayr mu nekk Makka hmm. waaw kon eh, al Ashdaq eh, moo liggéey loolu moo ko doon liggéey ba pare di wax waxam ji nga xamante ne xam nga ne moo sori na ak li nga xamante ne nii mooy li yenent bay saa saa wax moom moomu nag moo soloo xadiis bi <laughs> <laughs> waaw euh, Ishaq moo ko jële ci baayam di Sa'id Sa'id jële ko ci baayam di Amr mooy Amr ibn Sa'id nii nga xam ne moom lañaa wax euh, di al-Ashdaq moo tax euh, kii ne imaam al-Hafiz Ibn Hajar Taqrib mu ne kii taabi'i la mooy bon taalibi saxaaba la saxaaba yi la fekk mu ne wóofi ma man zamba ànd la wóof ba def def la nag képp koo xam ne ne nee nga ne kii daa amuk saxaaba xam nga waxam jooj muy wax naan innal Euh, bayta la yu'idu asiya loolu am na ñoo xam dañoo juum jàpp ne xadis la du xadis xadis fan <laughs> jàpp ne yonent sallallahu alayhi wasallam mukk gisoon nañ ko ci Fathu Makka bi ñuy gis euh, ci siira bi te mukk loolu way waxu moom waxu la mukk moom lii moom wax mooy kat mii di mooy ndigalu yonent sallallahu alayhi wasallam <laughs> waaw <laughs> léegi moo tax imaam al ne def def leen nag képp ku jàpp ne ku ne moom mii saxaaba baayam waaw baayam ah moom gis na yonent baay saa waaye kantaa moom mii moom non seulement gisu ko waaye wa kaana musrifan ala nafsi waaw <laughs> dafa nekkoon aji ku ëppal ci boppam waaw waaw ay tojaange yu rëy ci boppam yoo xamante ne nii digganteem ak boromam nag borom bi nag mooy al-Ghaffar euh, euh, mi nga xamante ne mooy yërëmaate waaw moom euh, wax nañ la fi xam ne fa lañ ko faate waaw waaw waaw parce que euh, moom Abdul Malik bi mu ne euh, kii euh, Abdul Malik ibn Marwan mooy Marwan yi doomu Marwan yi ci lañ ko ci la moom dafa dafa dafa dafa kii quoi def dissidence na dara la ko reconnaître waaw waaw <laughs> Abdul Malik tegal ko benn dil <laughs> daal di koy sécuriser waaw ne ko léegi yow sécuriser naa la waaw <laughs> waaw ndax da set sekk moom dafa bëggoon nekk xalifa quoi ñëwoon na sax ba ba ba ba dominé woon Damas waaw ba pare ne Marwan mii baayu Abdul Malik moom moo ko defoon prince héritier defu ko doom bi ne Abdul Malik xam nga Marwan dañ koo faat waxoon nañ la Marwan ni mu faatoo ñu Marwan faatoo waxoon nañ la ko <laughs> Marwan euh, soxna saa ko xoj ba mu faatu <laughs> walla iyaazu billaah moo naa daal yëpp yi <laughs> <laughs> parce que euh, bon Yazid la doon kii te yow Yazid <laughs> Yazid doon moom kii euh, Yazid euh, mooy Muawiya ibn Yazid ah ibn Muawiya ñooñu eh, la manoon problème xam nga moom seen gouverneur seen kii la woon bokk la ñoom ñëpp ay bokk lañ waxoon nañ la Marwan ni mu faatoo waaw bi muy dugg kii bi jëkkëru ndaw si jëkkëram jëwoon ndawam si mer daal di koy xoj ci njaganaay ya ba Marwan faatu léegi nag <laughs> al Asjaxmi Amr ibn Sa'id moom na ne non Marwan man la defoon prince héritier man la waxoon bu fi bu fi jógee man ma nekk ki nga xamante ne nii maay eh, eh, eh, affaire am quoi maay ki nga xam ne maay nekk euh, euh, prince après moom maay nekk xalifa julli ñi loolu nag la jàppante woon ak Abdul Malik di doomu Marwan yu mag yi voilà <laughs> waaw waaw waaw te moom mii euh, li ko gënoon yóbbu ci lool mooy dafa jege woon ak Marwan waaw ndax euh, kii ki doon soxnaam euh, sëru Marwan di bàyyi Abdul Malik moom moo ne woon yaayam moo ne woon soxnaam quoi waaw léegi nag euh, nga xam ne moom Marwan ñoo bokkoon ndey ak bàyyi ndaw soosu moo nekkoon soxnaam moom loolu taxoon mu jàpp moom mu amoon benn sañ-sañ yi ak yooyu léegi mais <laughs> man man man mii daal mooy affaire moom mooy Euh, non waxul woon ne Marwan moom la def gouverneur da woon Marwan dafa euh, nu mu dee dudd da ne Marwan da koo def deuxième position voilà après Abdul Malik moom la ne boo Abdul Malik kii moom mooy nekk xalifa waaye lu mu ci man di doon Abdul Malik da koo yootal waaw après dafa def dissidence mu yootal ko jox ko sécurité waaw ba mu jàpp ne c'est bon mu daal di koy rey. mooy dañ lay rey nga toog nii ni ñuy doon def kii soldat yi wala buñ jàppee ne devant tout le monde l'an soixante dix waaw ci lañ ko euh, euh, <laughs> euh, kii quoi voilà waaw ci lañ ko faat Allahu akbar hmm? waaw waaw loolu non kii moo doon euh, sëru Marwan moo doon yaayam waaw ummul baniin waaw ummul baniin bint al Hakam ibn al Hakam voilà euh, non nekkul woon euh, Marwan sëru Marwan la ne non sëru Marwan moo doon yaayam voilà mooy ummul baniin bint al loolu la noonu la voilà Euh, noonu la nekkul woon moo dencoon mais sœur Marwan euh, moo doon euh, ki nga xam ne moo doon kii wam yaayam kon nag <laughs> mooy al asdaq daal mel na mi ñu xam def na tojaange nag yu bari wallahu taala alam léegi moom <laughs> ci moom lañ jële hadis bi ana amru amru ibn Sa'id ibn al-As abu umayya moo doon dàkkante la ma al ashdaq siye woon ci al ashdaq waaw kaana musrifan ala nafsihi waaw mu ne annahu qaala moom nag moo ne kuntu inda usmaana moom al ashdaq moo ne damaa newoon ca usmaan di ibn affan ibn abil aas ibn umayya ibn abdi shams ibn abdi manaaf abu amr ñi ne abu abdillah ñi ne abu layla zun nurayni Euh, xalifa yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñetteelu xalifa anhu fa daa bi tahurin mu laaj ndoxu njàpp kon gis nga xadiis bi daa am lu ko waraloon fa qaala mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa yaqul mu ne sayyidina Usmaan ne dégg naa ndawal yàlla sallallahu mu ne ma min imri'in abdullah mu ndi xadiis bi tahduruhu salaatun maktuba amul benn boo xam ne wooy wommatu boo xam ne julli farata da teewe hmm? fa yuhsinu wudu'a Euh, euh, euh, wudu'aha mu rafetal njàppam wa xushu'aha ak teewlu ga ci xolam wa ruku'a ak ca ya dal ya tuma'nina i'tidal ya day dal waaye yemoo gaag lépp illaa lu dul ne kaanat kafaratan loolee dina nekk li nga xam ne day koy faral li ma qablaha li jiitu woon mina zunub ci ay bàkkaar maalam yu'ti di maalam yu'ti kabiratan fekk waa waajoojee bakkaar bu mag wa zalika dahra kulla te lii nag mooy jamono ji yëpp la kon nii la ko al imam muslim indee nga xam ne moo ci wéete xadis bi nag am na yeneen xadis yu koy renforcer yoo xam ne ci xumraan la jaar voilà yoo xam ne imam muslim moom la njëkk indi eh, ñoom la njëkk indi daal di ciy door a teg xadis bi ba pare jële ko ci zayd ibn aslam an xumraan eh, mawla usman voilà kon muy wax xadiisu njàpp ga ak yu mel nii ak bu mel nii waaw eh, eh, li nga xam ne mooy bu Seydina Humraan bi moom la jiite moom la indi bu njëkk mun a haddasanaa Zuhayr ibn Harb qaala haddasanaa Yaquub ibn Ibraahiim qaala haddasanaa abii an Saalih qaala ibn Shihaab walaakin Urwa yuhaddisu an Humraan annahu qaala falammaa tawadda'a Usmaan qaala wallaahi waaw mooy Seydina Usmaan am jàppee da ne moom Humraan mawlaa Usmaan radiyallaahu anhu Humraan ibn Affaan rahimahullah mu ne Seydina Usmaan la ne bëkku néegu Seydina la wallahi maa ngi waat ci la uhaddisannakum hadiisan waat naa ne ci yàlla dinaa leen nettali hadis boo xam ne ah wallahi lawlaa aayatun fi kitaabillah maa haddastumukum budul budul woon benn laaya ci laaya téereb alquraan téereb yàlla bi doonu ma leen nettali inni sami'tu man dégg naa rasuulallahi ndawal yàlla sallallahu alayhi yaqulu mu laa yatawadda'u du jàpp mukk rajulun benn góor góor a jigéen a ci amul mafhum fa yuhsinu wudu'ahu mu rafetal jàppam summa ginnaaw gu yusalli mu julli as-salaata julli illaa ghufira lahu ma baynahu wa bayna as-salaati allati taliha lu dul nañ ko faral jéggal ko ay bakkaaram ak bàkkaaru eh, diggante julli jooy ak julli ji nga xam ne moo ki tegu mu ne qaala Urwa Seydina Urwa nee na aaya boobu Seydina Usmaan doon wax mooy innal ladina yaktumuna ma anzalna minal kitaabi wal huda voilà ba Euh, ila qawlihi al-la'inu mu ne Seyna Urwa nee aaya boobu Seyna Usmaan ne bu dul woon aaya booboo tax muy wax hadis di leen nettali mooy bi nga xam ne innal ladina yaktumuuna ma anzalna minal bayyinaat boroom naan innal gaa yi nga xam ne yaktumuuna ñoom ñooy nëbb waaw di nëbb di denc di thésauriser waaw maa anzalna li nga xamante ni moom lañu wàcc waaw ah minal bayyinaati ci yu leer yi wal huda ak jub au lieu ñu xamle ko ñu xam ko téye ko di ko nëbb min ba'di ma bayyannaaw ginnaaw bi ñu ko leerale linnaasi ci nit ñi yow borom bi may la leeralal la yow au lieu nga ñëw loolu mu la defal xéewal goog nga jaamu ko ci wasaare njàngale mi nga nëbbu ko bàyyi nit ñi ci réer waaw min ba'di ginnaaw ma bayyannaahu linnaasil kitaab ginnaaw bi ñu ko leerali ngir nit ñi lu tax yàlla leeral yow dala cee may accès may la nga man a am am am yi tax nga mën a alquran nga xam ci atte yi xam sunna yonent way sa sam mais c'est pas pour yow pour nit ñëpp la borom bi rek dala koo xamal ngir nga jottali ko ñeneen ñi comme fal yuballighu shaahidu minkumul ghaayib biñ gis sànq ki jot sama kàddu sama wax li eh, Abu Shurayh doon wax man yonent way sa sam na ko jottali ku ko fekkewu ku ngir loolu la yow defoo ko ah nënabu borom bi ne ulaa'ika gaa yooyee ñooy ñi nga xam ne sor joxoñ leen joxoñ bu sori ndax mon gu ñu bon yal'anuhumullah borom bi ñu leen rëbb wa yal'anuhumul laa'inuun te rëbbkat yi des nañ leen rëbb waaw seen dara baaxul wal iyaadu wallahi billah waaw kon aaya bi muy aaya 159 suuratul baqara moo tax door wane aaya bi moo tax gis nga xadiis boobu da gis ne moom bu Amr ibn Sa'id bi ñoo niroo moo tax loolu la quoi mooy kabira bam moytu nag ba waa ji moytu bii moo xarit yi ñu jóge moo bokk mooy lan ne euh, lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy xadiis mooy day wane ne julli ngëneelu julli juróom quand waaw boo rafetalee sa njàpp loolu it di wane lañ jóge woon ci wàllu njàpp ak yooyu yooyu yëpp taxawoon nañ ci mooy rafetal njàpp waaw ah xadiis bi day pousser nit ki rafetal njàpp waaye xusuu gaag boo jàpp boo nekkee ci julli ji dal ga nga xam ne sa borom ngay déeyaaleel ruku ya mat nga bañ a def julli përëx përëx tilka eh, salaatul munaafiqi julli naafiq nga xamante ne nii day toog rek yar ko bu shamsa nekk ci ay powam ay yitteem naa ndax waay tàkkusaan bi weesoogul di xool jant bi wala montre bi ba muy jege rek ba muy waaj a jeex rek mu jóg waaw yan yanqur fa yanquruha mu daal di koy cof comme ganaar arba'an laa yazkurullaha fiha comme yeneen saa salaam wax du fa tudd yàlla lu dut lu néew a néew a néew nga bañ a def julli ju joojee waaw ah kon nag boo defee loolu boo defee loolu rek rafet jàpp nga rafet na rafet jàpp gi nag mooy la mooy nga fexe lépp loo xamante ne nii lu ñu tukkee ci yonent bay saa saam li ñu doon jàppe nga jàppe noonee te nag nga bañ fee nekk di xool naan ah, waaw euh, xilaafaat yi am yu ndaw yooyu nga bañ ko yow defal njàpp goo xam ne boo ko defee boroom xam-xam yépp nee nañ yow sa jàpp baax te mu dëppoog yeneen ci bay saa doon def waaw mais naan moo man duma def mat ma ba parce que man moom sa waay tawadda kama amaraka Allah la waxoon man ñeenti cër yi laa yem ndax boo waxee lool mooy da ngay du defal lu gën a mat rek <laughs> dëgg la. waaw boo defee loolu jàpp nga waaye nag defal li mu fa yuhsin ni ko yonent saa sallam mi nga xam ne mooy leeral alquran ni mu ñu ko leerale waaw nga def madmada yeeg istinshaq yeeg istinsaar yeeg waaw gallax ndeku yi sarax ndeku siiru yooyu yépp defal waaw li ñu wax yépp dal ko même bu dee dama ne bon man moom duma maliki ah waaye defal waaw tegal sa loxo ci li ngay raxas rombale ko waaw defal bul ne man daal raxas mooy sotti kese bu tooyee baax na déet defal loo xam ne képp ku la gis ci boroom xam-xam yi du kenn amul kenn kuy taxaw naan la eh, yow mii sa njàpp bii wérul waaw fa yoxsinu nag mooy nga matal ko comme ni koy nant baay saa saa doon defee kon nga muraatul xilaaf dafa am solo boo ko defee kon loolu dañu ciy ñaax waaw waaw Ah, ñoo xam ne lii ngëneel gi mooy as-salaatu maktuba yu yu ñu xara yu ñu farataali moo tax ah, ma min ma ni ma min ri tax muslimin tax duru salaatu maktuba waaw ah, julli ji daa war a am ruux mooy da dal ga dal eh, eh, eh, di di di di di di dem ci julli ji ak xolu xam ne sa boroom nga jàkkaarloo moo jàkkaarloo yow rukon ya mat tuma nii na nga bañ a def al musiil salaati waa ji doon julli di këpp këppal yoon saa saa ne ko demal nga julli waaye yow julli woo woon waaw boo defee noonu lu dul ne loolu day nekk loo da faral ay bàkkaar kon xam nañ ne bàkkaar yi muy far mooy ndaw yi ndax maalam yutti kabira fekk dindiwul kabira yooyu rek tekkiwul ne ah kon nag fekk kabira amul kon kenn du ko faral yu ndaw yi déedéet loolu <laughs> non non non non non non même bu fi kabira nawul mooy nga bañ koo dikkal di def ay kabair mooy ngay def sa kem kàttan waaye tekkiwul ne waa ji tamit bu dee am na kabira bu fi nekk moom bu kiiwee yow de toute façon doo ko def mais na nekk kabira goom mu ngi koy moytu waaw mais loolu tekkiwul mu ko ko ne bu fi kabira nekkee tamit yow jarul ngay jarul ngay julli ah parce que comme que yow <laughs> dikkal nga kabira moom du yeboo nga dem toog déedéet waaw waaw <laughs> ana imaam al qaadi Iyaad mu ne lii nag ñu tudd ci hadis bi que ne dañuy jéggale bàkkaar yi ba ñu ngi nekkul di dëkkee gisoo fee tuux sa mooy loolu da koy muur nekk ci dëkk ci di persister ci loo xamante ne yu mag yi eh, loolu boo ko defee sàmmonte gi dañ lay jéggal sa bàkkaar yu ndaw yi waaw in tajtanibu kabaa'ira maa tunhawna an nu yufar lakum ah ah borom bi waxoon na in taj in ah, bu ngeen moytandikoo ah kabaa'ira maa tunhawna an yu ngand maam ponkal ya nga xam ne moom lañ leen di tere nukaffir ankum nukaffir ankum sayyi'atikum des na leen jéggal wëllif leen seeni bàkkaar wa nudkhilkum mudkhalan karima te dinañ leen dugal dugguwaay boo xam ne bu tedd la muy àjjana ak ngërëmu yàlla kon moytu bàkkaar yu mag yi day tax ñu jéggal rawatina julli gii nii nga xamante ne nii boo ko defee nii yonent saa salaam daal di wax te lii dañuy wan lii tënk xadiis bële bi njëkkoon a gis di wan ne bàkkaar yooyu ah, laa hal yabqa min daranihi shay ñu ne ko déedéet ndax bu duggee kii sangu juróomi yoon dina des ci euh, yaramam tilim tilim dara ñu ne déedéet loolu day wan kabira kabira yi bokku ci yu ndaw yi la tamit xadiis yi da koy wane waaw maalam yutti wala maalam tuuta kabira fekk dikkewul kabira te loolu nag du benn yoon wa zalika ad-dahr kullu ndax rahmatullah wa fadl dafay yaatu ci ñun hmm? kon loolu lu am am solo la waaw jamono yëpp amul noo jamono yu aaxiru zaman yu yiis gi moom yooyu moom gars yi loolu rek dootu leen doy tellement dañoo dugg ci bakkaar yi dañ ci imprégné wu de telle sorte que bon ñii moom il faut leneen spécial déedéet loolu amul waaw que ça soit jamono yeneen saa salaam wala léegi c'est la même chose moo tax mu ne wa zalika ad-dahr kullah waaw Allahu akbar kon lii mooy euh, gëneel yi nga xam ne yu njàpp yi am ci julli juróom d'une manière générale yi nga xam ne moom laal imam indi fii jeexale hadis bi euh, buntu bi nii kon nag ci kaw nii ci lañu jeexal li nga xamante ne nii mooy suñu bunt bi waaw wallahi alhamdu wal na euh, mu nekk nag buntu bu ama ama ama ama solo boo xamante ne nii ñu ngi ko jeexal bu kii nii chapitre bi euh, le quinze rajab le mille quatre cent quarante six di yawmul xamiis bésub alxames tey euh, ci rajab xam na ci les ko jeexal euh, mu dëppook jeudi euh, le 16 janvier 2025 c'est les grégoriens <laughs> ci atum grégorien sinon mooy le 15 ah alxames Euh, ndayi koor la ko wolof yi di woowe euh, mille quatre euh, kon muy rajab kon yal nañu borom bi tabaaraka wa taala daldi may ñu daldi àggale yeneen yi comme ni mu ñu baaxe ñu àggale yi nga xam ne ñooy yi ko jiitu woon wa ma zalika ala bi aziz kon nag ci kaw noonu la ñuy yem bii di ñëw ñu jël li nga xam ne mooy ba léegi kitaabul